Abdullah ak Muhammad ibn Jaafar kenn ki moo tuddoon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa am na ñu ne moom lañ njëkk tudde yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom Seydina Muhammad ibn Jaafar radiyallahu taala anhuma moom ak frère am di abdallah ñoom ñaar ñépp di doomi seydina jaafar jaafar baayam di abi taalib abi taalib di doomi abdi manaaf di doomi abdul muttalib walla abdul muttalib abi taalib di doomi abdul muttalib walla ibni abdi manaaf Muhammadun ibn Abdillahi Shaybata Haashimin wa Abdi Manaafin maa qusayhimi mooy ñoom ñaar Muhammad Abdallah di doomi Jaafar Jaafar di doomi Abi Taalib Abi Taalib di doomi ki nga xam ne mooy Shayba Shayba mooy Seydina Abd mooy Abdul Muttalib moom moomu di doomi Haashim haashim di doomi abdi manaaf ba ni muy yéege ñoom ñu ngi bokk ak yonent bi aleyhi salaatu salaam ci seen maam di abdul muttalib te seen maam ñoom di seydna muhammad ak seydna abdullah ibn jaafarin moo <clears throat> doon toppatoo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi seen maam gaa maamam gaañoo muy abu abdul muttalib comme ni nga xam ne loolu siiw na te yàgg nañ ko xam ñoom ñaar ñépp wulida bi ardil xabasha mooy ah, suufu xabasha lañ lañ juddoo suufu xabasha ndax ñu ngi juddu bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam digaloon saxaaba yi ci weeru rajab ci juróomeelu at mi ngir ñu jóge makkatal mukarrama ci révélation bi paa ci gàddaay bi bii nga xam ne ci la révélation bi officielle ba am cinq ans foofu la ca Quraysh comme ni ñu ko yàgg gisee kuffaaru Qurayshin yi di sonal ñi nga xam ne ñooy ñi gëmoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xeetu mbugal yu ne ñu teg leen ko ba mbir yi taree yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi digal joxe ndigal ñu daldi dem ilal xabasha ndax am na fa buur boo xam ne duñu teewoon kenn fa gisoon nañ ne ci ñi génnoon Seyyiduna Jaafar ibn Abi Taalib am nga Abi Taalib Abdu Manaaf tudd loolu moo tax sànq sànq bi may wax ma xaw a juum mooy Abu Taalib turam mu Abdu Manaaf la tudd mais Abu Taalib lañ koy wax ndax doomam ji ñu ko doon dàkkantale Taalib ma dëppoon Badar a ah, sinon Abu Taalib Abdu Manaaf la tudd moo tax Eh, eh, Jaafar ibn Abdi Manaaf muy Abu Taalib di doomi Abdul Muttalib Abdul Muttalib boobu di doomi Haashim Haashim boobu di doomi Abdi Manaaf kon ñii ñoom ñépp ñu ngi juddoo bi nga xam ne ci la Seydina Jaafar mi nga xam ne génnoon nu ànd ak délégation yoo yële njëkk a gàddaay ci lislaam ngir rawale seen diine ilaa ardil Habasha ndax am na fa buur boo xam ne duñu tooñ kenn fa moom Seydina Jaafar moo newoon seen seen porte drapeau seen porte parole moo newoon ki nga xam ne moo leen doon waxal ba nga xam ne ci la Quraysh yónni ñoom Amr ibn al-Aas ngir ñu dem daldi leen foqati ca loxoy Najaashi yi indiwaat laaji uuna yi di réfugié yi daw seen réew moo tax réfugié yàgg na de ah inna ardi waasi'a suñu boroom nee na suufam si dafa yaatu waaye bi dina tax ñuy wax mooy boo xamante ne nii yow rawale sa diine moo tax boobu moo tax te loolu ginoon nañ ci yaatal bu baax bi ñuy gis masala yi jëm ci wàllu hijra la alhamdu wal minna moo ne woon seen porte-parole moom Seydina Jaafar keroog bi nga xam ne ci la Amr ibn al-Aas <coughs> radiyallahu anhu wa kaana anaydin min Quraysh ñëwee ci an Najaashi di ko jéem a convaincre ngir ngir la ngir an Najaashi di leen delloo moo defoon discours bu mag boo bële ayyuhal malik inna kunna qawman ahlu jaahiliya nabudul asnaam moom moo ko defoon mooy seen bàyyi foofu foofu nag ñu nekk xam nga dañ fa yàgg Éthiopie de cinquième année ba lañ fa la fa Seydina nekk ak soxnaam muy saydatu ndax ñoom ñaar seen yaay mooy saydatu Asma bint Umays radiyallahu taala wa ardaaha saaxibatu safina ñoom booba lañ fi nekk ba jamonoy xaybar lañ dooru ñibbisi Medina fekk alayhi salaatu wassalaam xaybar bi mu gisee Seydina Jaafar mu kontaan ne ma adri bi ayyihima ana afrah bi fatxi xaybar am bi xuduumi Jaafar loo yonent mi alayhi salaatu wassalaam mu ko séenee muy ñëw keroog moom baayu ñii di bàyyi Seydina Muhammad abdallah di Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anil jami' dane man xawma ci ñaari yi ban laa ciy bég bi fatxi xaybar ndax ubbi gi ñu ubbi xaybar tey laa war a bég moom laa war a kontaan wane sama kontaan awmu bi quduumi jaafar wala boog dégmalu se jaafar mi nga xam ne ba mu dégmalee dafa jóg moom alayhi salaatu kontaan foon ko ci diggante ñaari bët yi allahu akbar kontaan ci dikkug Seydina Jaafar ñoom nag bañ newee Éthiopie fa ñaar ñiy juddoo fa lañ amee doom ju tudd Muhammad Abdallah ak Awn ak Awn Awn Awn Banu Jaafarin ñoom ñépp ñuy doomi e, Seydina Jaafar moo tax dañ leen di wax alxabashi mooy ci juddu walla alxabashiyu almawlid waaye almadaniyu daar surtout seydna abdallah voilà mooy ñoom éthiopien lañu de naissance ah kon ñoom xaybar lañ door a jóge Éthiopie daal di jóge foofu daal di ñibbisi at lañ ci teg ghazwatu Mouta xaybar c'était septième année bi mu sa nekk ci huitième année bi seen baay nekk deuxième ci position wu umara yi aleyhi salaatu wassalaam désigné woon yim ne woon comme nim ne ci sax imaamul Buxaari in qutila zaydun fa jaafarun wa in qutila jaafarun fa abdullah ibn rawaha bu ñu faatee zayd jafar mooy jiite bu ñu faatee jaafar seydina abdallah ibn rawaha radiallahu anil jami mooy jiite seen baay moo ne woon deuxième position ñu faat ko keroog nag bi ñu ko faatee alayhi salaatu wassalaam moo ñëw yëgal leen ko moo ñëw daldi leen yëgal xabaar bi imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah dafa solo imaamu Ahmad bin Hanbal dafa solo ci musnad bi sanadin saxiix ndax dane xaddatanaa Wahb ibn Jariir qaala xaddatani abi qaala sami'tu muhammad ibn abi yaquuba yuxaddisu an alxasan ibn sa'd an abdillah ibn ja'far annahu qaala imaamu ahmad ibn hanbal radiyallahu taala anhu mu ne xaddatanaa nettali nañu wahbu ibn jarir suñu sëriñ di wahbu di doomi ku ñuy wax jarir moom Wahb moom mu ne xaddasanaa abi suñu baay sama baay di Jariir moo ñu nettali sami'tu mu ne qaala mu ne sami'tu dégg naa Muhammad ibn Yaqub mooy qaala yi fii duñ ko fi bind mais yaa koy wax doo ne xaddasani abi rek sami'tu dégg naa non mu mel ni Wahb ibn Jariir mooy wax ni dégg naa non qaala xaddatana abi qaala sami'tu muhammad ibn abi yaquuba yuhaddis voilà muy seydna jarir kon mu ne sami'tu dégg naa muhammad ibn abi yaquuba dégg naa ko moom yuhaddisu muy nettali an alxasan ibn sa'd di jële ci alxasan ibn sa'd di nettali ci moom an abdillah ibn jaafar muy jële ci abdullah ibn jaafarin radiyallahu taala an iljami annahu qaala mu ne mu nettali ñi yonent bi aleyhi salaatu salaam désigné ñi doon jiite ba niñ leen faate parmi eux moom seydna abdallah di jaafar ibn abi taalib radiyallahu taala an ci biir mu ne bi nga xam ne ci la xare bi jeex ba lépp jeex mu ne summa amhala ala jaafarin thalathan an yatiyahum summa ataahum fa qaal laa tabku ala axi ba'da al-yawm ud'u libnay axi mu ne yonent mi dafa xaar daf leen a néege trois jour ginnaaw bi ñu yëgee mbir mi bi mu leen waxee mbir mi mu toog ba trois jour mu ñëwaat mu ne leen laa tabku ala axi ba'da al yawm bu leen à partir d'aujourd'hui bu leen jooyati sama frère bi muy Jaafar cousin wam la te bàyyi say naa jàanfar moo ko doon moo doon toppatooy mbiram bi nga xam ne ci la e, maamam e, Abdul Muttalib génn àddina non seulement frère de de deret bi noonu mais tamit le fait que ñoo bokkoon fu ñu dëkkoon bàyyi naa Jaafar mooy ron kafaalaam moom alayhi salaatu wassalaam mu ne leen nag bu leen jooyati à partir de tey ñetti fan a ngi jaratul léegi ngeen di jooy bu leen jooyati sama frère à partir de tey waaw après bés bi bu leen ko jooyati ba pare mu ne woowal leen ma indil leen ma sama ñaari doom yi freer yi muy kan dina leen wax nii ñu daldi leen indi mu ne woowal leen ma ki nga xam ne mooy alxallaaq mooy watkat koo xam ne coiffeur la day wataate fa ji abil xallaaqi fa xalaqa ru'uusanaa moom seydina abdallah ibni jaafar radiyallahu anhuma mooy nettali mu ne ñu daal di ñuy indi woo ki nga xam ne mooy watkat bi ñu daal mu daal di wat suñu bopp yi mooy mu defal leen li nga xam ne raser leen ba mu set defal leen bi ay yoo xam ne ay nel lay doon summa qaala mu ne ama muhammad ama muhammadun la is istami isma déggal fii amma muhammadun fa shabiihu ammina abi taalib mu ne muhammad kanta bi ñu leen indee ba wat leen ba pare yonent mi alayhi salaatu salaam ne kanta muhammad mi mooy turandoowam bi ki ñu ko tudde ibn jaafar radiyallahu anhuma mu ne moom xale bii de fa shabiihu ammina abi taalib moom dafa niroog suñu suñu baay tax abi taalib lay niroo moom moom boo ko xoolee rek abi taalib ngay gis muy moom daal xam nga loolu day xew doom joo xamante ne nii bu juddoo moom maamam lay niroo mooy baayam niroowul ak baayam moom mais moom bi mu juddoo moom dafa niroog baayi baayam wala sax léeg-léeg baayu yaayam lay niru ba nga boo ko gisee rek xam ne mais kii moom kii kii doomu diw la wala sëtam la mu ne am amma Muhammadun kantaa ki nga xam ne mooy kon Muhammad mi ibn Jaafar radiyallahu anhuma fa shabihu ammina Abi Taalib moom dafa niroog suñu bàyteex lool Abi Taalib mu ne wa amma Abdullah bii nag moo garaaw moom laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah mu ne wa amma abdullahi fa shabihu xalqi wa xuluqi allahu akbar cay way jëlee maa la ko wax kii de lim mooy li nit ñi am dund cent di ko wër di ko ut te bari nañu koy ut duñu ko am moom gone la nekk yonent bi alei satu ni am na koo pare yàllallaa yooyu gis ñuy carrière nit di carrière façon tarbiya bu ne mu jaar fa ngir bëgg am lii abdallah ibnu jaafar am te moom la baayam amoon yonent mi alayhi salaatu salaam loolu la waxoon keroog bi nga xam ne ci lañuy xëccoo ci lañuy xëccoo kan doomi seydinaa bañ jógee ca euh, umratul qadiya doomi seyda seydinaa euh, Hamza ibn Abdul Muttalib bu jigéen bi bañ koy xëccoo mo ant Seydina Zayd ibn Haarisa naa Ali ak Seydina Jaafar ku ne ne man maa koy yor hein finalement yeneen ci lay saar saam ba leen di départager lan la waxoon ba ba ba Seydina Jaafar mu ne Kanta Jaafar moom dafa nirook sama bind dafa niroog sama bind niroo ak sama xo sama sama sama sama xalqi wa xuluqi mooy li wax ni sama bind ak sama jikko mu ne Zayd Mawlaana eh, mu ne Seydina Ali moom moom minna Allahu akbar yépp rëy yépp yépp yépp rëy way Allahu akbar mu ne Seydina Ali ci ñun la bokk te ñun ci moom lañ bokk laa ilaha illa allah laa ilaha illa laa ilaha illa allah dama yaakaar ne ñun xamuñu moo yooyu lan lay tekki mais un pour bi sax xalaatu ñu xam ne muy tekki moo tax ñu jàpp ne lu woyof la kallaa mukk mukk la mu waxoon nag baayam fële moom la wax fii ne kanta abdallah wa amma abdullahi fa shabihu xalqi wa xuluqi kanta abdallah ibn jaafar moom dafa niroog sama bind mooy boo ko xoolee day mel ni man nga gis waaw akbar physique ak intérieur wa xuluqi ak sama jikko moom loolu la niroo laa ilaha illa lii lii la jaam bu ne di ut jaam bu bu bu jaamub yàlla jullit bu ne boo xam lii mooy sa objectif ci kaw suuf yoonu tarbiya yi ngay dégg ak góor-góoru yi ngay dégg liggéeyu boroom xam-xam yi ngay dégg fuqahaa u yéeg muhaddisuuna yéeg usuliyuuna yéeg ahlu tasawuf ak lépp domaine boo dem ci domaine u diine yi lañuy ut lay seen objectif mooy lii fiq looloo tax ñu laa naan lii la yonent ma lay saa saam doon def lii mooy àtte lii mooy kii lépp di ko jële ci moom ngir jaam bi niroo teg ak li alayhi salaatu salaam doon def xadiis loolu la def foo dem noonu la def li seen liggéey yu rëy yooyu benn objectif rekk la mooy an yushbihu sallallahu alayhi wa xalqan wa xuluqan allahu akbar niroog moom ci bind ak ci ak ci jikko te boo soppee nit nii loolu benn affaire bu garaaw la boo ko soppee dëgg dëgg dëgg moom alayhi wassalaam dangay dem ba yow dangay ngay commencer di métaphore di métamorphosé wu nu sa sopp yi gën a takk di gin a tar ngay gën a niroog moom ngay gën a niroog moom ba ni ngay demee ba nit dootu la gis lu dul ne ku lay gis rek di xalaat di di di day mel ni alayhi salaatu wassalaam la gis fi muy tàmbalee mooy fu la gisee rek moom lay fàttaliku yow bu la gisee rek même lu mu sàggan sàggan bu la gisee day mel ni danga koy fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa bu yàggee nag day boo boo yàggee nag ci mbir moom li gën a xuus finalement lan lay doon mooy yow bu la gisee nekkul danga ko koy fàttali léegi de mais. day mel ni moom lay gis à yow mii allahu akbar loolu mooy objectif bi yàlla nañu ko suñu boroom may waaye nag loolu du ak daawi de comme la kële doon wax ay daawi du la ko may c'est euh, imaam al-Busayri wa daawi in lam tuqimu laha bayyinatin fa abna'uha adiyaa'u waaw yooyu moom gis nga boo ko andilul ay nekk fi di wax rek te doo jëf lu tax nga am loolu mooy yow dangay wootewu kese mën nañ la boole ci zumratul euh, wootewukat waaw zumratul wootewukat yi yéen ci nga bokk ci mboolooy ñi nga xam ne ñoom al adiya u lañu dañuy wootewu kese te luñ naan diw day wootewu mooy da ko nekkul nekk ko réellement allahu akbar kon mu ne fa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mi ibn jaafar fa muhammadun amma abdullah bokk euh, muhammad dane moom shabihu ammina abi taalib moom suñu baay teex lay niru abi taalib waaye amma abdullah fa shabihu xalqi wa xuluqi mooy dafa niroog te te te ñoo bokkutu abdullah en plus <laughs> xam nga bokk na ci tur yonent bi alayhi salaatu wa salaam abdullah wa annahu lamma qaama abdullahi kan la yad'uhu kaadu yakunuuna alayhi libada kan la doon wax mais yonent bi alayhi salaatu wa salaam subhaanalladhi asra bi abdihi subhaanalladhi asra bi abdihi laylan kan lay wax mais abdullah mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar allahu akbar ndax moo gën a incarné mooy ki nga xam ne sax moom képp moo incarné nekk jaamu yàlla dëgg-dëgg ñi ci des ñépp à travers moom nga koy fexe sinon rek moom mooy jaamu bi yàlla dëgg-dëgg wa annahu lamma qaama abdullahi waaw allahu akbar noo tax mu ne wa amma abdullah kanta jaamu moo tax loolu mooy maqaama bu bu jaam ab jaam ab jaam mën a prétendre am ko mooy nekk jaamu yàlla waaw ndax ci wàcce sa bopp ci la la sa boroom di yëkkatee bu dee foo dugg jàpp na yaa fa gën yaa fi xam-xam comme la imaam al Maawardi doon wax rahmatullah alayhi masumaa dugg ci benn toog fekke benn jataay jàpp ne maa ma ma am na lu ma ëppale kenn lu dul bu ma fay génn day mel ni buur yàlla damay teg loo xam ne day mel ni daal sama mbir yépp a dem mooy damay yëg ne lu bari laa manqué mais masumaa jàpp benn jataay jàpp ne maa suufe lu dul ne damay yëg buur yàlla yëkkati na ma allahu akbar man tawadaa lillahi rafaa ku ku ku wàcce sa bopp ngir yàlla paa ngir nit ñi naan ci waaye moom nag aka wàcc boppam te réellement wàcc woo sa bopp parce que loolu nit ñi wax moom mooy neexal sa kër looloo lay looloo la neex kooku xam nga yàlla taxul muy def kooku wàccewul boppam égowam lay jéem a wàcce ngir ñu daal di koy tagg waaw te loolu mooy dëgg-dëgg yéegal sa bakkan kon abdullah mooy tiitre bu gën a rëy boo boo mën a prétendre de mu ne kon wa amma abdullahi fa shabihu xalqi wa xuluqi summa axada bi yaday bi yadi fa ashallaha nee na abdullah ibn uh, jaafar radiyallahu nee na yonent mi alei satu mu waxee lool mu yëkkati sama loxo bi ci kaw wa qaala mu ne allahumma axluf jaafaran fi ahli wa baarik li abdillahi fi safxati yaminihi qaalaha salaasa marraat ba pare mu yëkkati jàpp ci loxo abdullah yëkkati loxoom ci kaw tàllal ko ci kaw mu ne allahuma eebuur yàlla uxluf jaafaran fi ahli yonent bi alayhi salaatu eewaay e buur yàlla sama boroom yal na nga wuutu seydina jaafar ci njabootam bu leen bàyyi sudan bu leen bàyyi noonu rekk yal na nga wuutu jaafar ci ñi nga xamante ne ñooy ci waa këram wa baarik li abdillahi fi safxati te abdallah mii ma téye loxoom yëkkati yal na nga barkeel cim njaayam mooy commerce bu mu dugg njaay mu muy def lépp loo xam ne transaction bu muy def yàlla na nga ko barkeelal mu wax ko ñetti yoon neen après seen yaay ñëw seen yaay di euh, Asma bint Umays radiyallahu taala anha wa ardaaha ah, mu ñëw di ko tuddal seen léegi situation bi ni mu demee la zakarat lahu yutmana mu tuddal yonent bi aleyhi salaam li nga xam ne mooy léegi ay njirim lañu ah ah di wax yonent bi aleyhi salaam di ko wax daal ni situation bi mujj léegi ndax ah góor amatul ci kër gi koo xam ne mooy toppatoo xale yi euh, yonent bi aleyhi salaatu salaam comprendre ne Euh, sayyidatu asma li muy ragal mooy ñàkk ci ñoom ñàkk de situation monoparentale ak a yàgg te loolu mooy situation bu difficile la boo xam ne bokku na ci li nga xam ne société occidentale yi rawatina ay France yi mooy li leen gën gaañ parents yoo xam ne xale yoo xam ne benn parent la nga ne ma keneen ki xanaa daa dee ñu ne non deewul de problème bu mariage lay doon ñu tas tribunaux yi jël doom yi jox ko ndaw si ndaw si nag léegi xam nga France bul imaginer yow ni nga xalaate Sénégal ah bàjjen yaa ngi feek tante yaa ngi feek kër gi nekk fii buñ la waa ji bu ngeen tasee it kër yaayam lay dem fekk fa déedéet nga xam ne mën naa dem ba Tambacounda bàyyi doomam ca gannaaw am ñu koy yor loolu amu fi de société occidentale jamais kenn dëkkul ci kër sax lool c'est ci appartement ngay dëkk yoo xam ne ay bu rëyee ba rëy bu amee ñeenti néeg mooy ñu ne hé ñee moom grand gandum appartement la ñam ñeenti néeg ñeenti néeg moom ku ko am mooy gandum waa ji moom daanaka te lool ab appartement la de ci sa wet am na ku fa dëkk ci suuf am na ku fa dëkk ci kaw am na ku fa dëkk sa doom yi bu ñuy daw lu bari sax commencé déranger ñu ci suuf voilà léegi imagineel ñetti nga waa ndaw su am ñetti doom mu tas ñu jël doom yépp daal di koy jox seen yaay te bu boobaa mooy góor gi day génn kër gi uti feneen fu mu dëkk ñu koy héberger en attendant xaritam yi nga xam ne ñoo tane ba kera muy ut benn neuf mètres bu muy dugg mooy benn ngunu ginaar goo xam ne ca lay mujj ne léegi nag imaginer ndaw soosu ñu ne ko léegi yow yaa yor xale yooyu nan la leen di yare mu war a liggéey hmm? bu liggéeyee kan moo yor xale yi ñu dem école est-ce que liggéeyam dafa man di fa jóge di ñëw ci école yi léegi nga xam ne xale yi seen école yi du ñu bokk sax niveau yu ñu bokk du ñu bokk sax école bu ñu nekk mu war a jëli kii fii déposer kii fële déposer kii fële jëli kii def yooyu yépp ak liggéeyam ak kañ lay togg ak kañ lay togg mën a waxtaan ak ñoom finalement ni muy def mooy télé bi la leen di bàyyee ak centre aéré yi comme son nom l'indique waaw aéré ngelaw li di leen jóge fu ne ngelaw yu yées yi waaw ñoo xam ne ña ña ñañuy bàyyee xale ya surtout bu été bi jotee li ñuy sol jigéen ñoo xamante ne nii wallaay li ñuy sol boo moytuwul dangay foog ni kii xanaa ab short la sol yeel yépp nekk ci biti dënn bi bul wax dara ñu bàyyi ñu ne kooku mooy yar doom yoo xam ne kii Ismaayil la tudd kii Ibrahim la tudd kii Seydina Muhammad ñooñ moo ñu kookoo leen di yar parent bi foog ne def na dara nag def na lu rëy ndax trouver na leen centre aéré boo xam ne fa la ne comme que école bi ñu ngi vacances wala yooyu bu ko defee moom mu mën a vaquer wu ci ay occupation mën a liggéeyi pour remplir le frigo buñ ñëwee ñëwagul ñu nekk ci tele bi di xool film yu violent yeeg waaw nekk ci jeu yu violent yeeg. ak yooyu yooyu yépp ak film yu bon yi passé ci télé beeg yépp ñu man ko xam ko bu ñu amee tuuti temps génn ci mbedd mi dajee fa ak ñoo xamante ni des kayit de grand chemin waaw ñu nekk ay xale yu ndaw nekk des vrais bandits ñooñu bu ñu màggee ñoo imaginer ñooñu di seen yaay lan la leen di xamal bu ñëwee sonn. boo yi tëddi mu dem tëddi moom sonn bu yeewoo ñu commencé waat routine bi noonu la noonu la léegi kooku anab yaram kooku kan moo ko yar parce que benn parent la xam nga lii ma décrire nii léeg-léeg nga gis famille yoo xam ne ñu jëkkër jéeg góor ke jigéen bi ñu ngi fi may nii lañ koy defe ndax ñoom seen carrière bopp moo leen gënal seen avenir doom waaw da gis ñoo xamante ne nii kat euh, gis nga salaire ku góor gi couvrir na besoin wu famille bi yépp mais il faut ndaw si liggéeyi mais même bu doon temps partiel mu ne du def mais temps plein lay def pour avoir son autonomie waaw léegi xale yi ñoom ñoo ci pâtir en attendant seen yaay trouver son son son son autonomie parce que c'est une féministe déclarée Allahu akbar léegi ñooñu ba pare mu jàpp ne kooku ñooñu yar na leen ci diine Allahu akbar boo leen wax mais du tal sax duñu tal sax léeg-léeg école bi ñu jógee mu def ak ñoom bilan lan ngeen jàng tey toppatoo leen seen devoir yi sax léeg-léeg duñu ko man ndax fi ñu koy toppatoo bi toog fa la ñuy commencer nelaw ndax dañoo tas loolu fi xew di loolu bu dee mooy xew ci couple lan ngay xalaat te ñu dindi kenn ki bàyyi fa ndaw saak xale yi hein hein loolu nag bokk na ci problème yi gën a rëy yoo xamante ne société française occidentale moom la ñuy dund te ñooñu noonu aka ñoo neex a détourné xale yu mel noonu mooy de boo déggee ñu braqué banque bul bum la yéem boo déggee ñuy raasaatu oto jàmbur yi di toj pare-brise yenn oto yi ngir jël ndax waa ji fàtte na fa GPS am wala gis na fa benn saak police yi jàpp ko woola di la ko wax waroo yéemu waroo yéemu te ñu mel noonu ñoo gën a fragile léegi nga xam ne ak idée yi xew xam nga l'islam ak léegi nit mën na jóge na li ne leen gis ngi nag après noonu buñ ci màggee dañuy nekk dañuy frustré wu ndax seen avenir yàqu na te kat gone lañu ta seen avenir ndax defuñ ci dara lu dul taxawaalu ci mbedd yi école bi dañ fay dem parce que c'est obligatoire jamono jam xaw ma 16 ans xaw ma 18 ans bu dañee nekk obligatoire dootuñ dem dootuñ def dara métier moo leen dugal ñu bañ waaw liggéey boo leen sant ñu bañ parce que tàmmuñ lool wala bu ñu xëyee benn bés lañ fay def ñu dàq leen wala du ñu ñëw dañuy nelaw xam nga métier booy liggéey ñu ne la 9h ñëwal 9 nga nelaw ba 11h ñu lay woo duñ la jox kooku keroog lay dàq mu jóg nag mere société bi yëpp loolu en plus bu tijj bu da bu ñu dajeeg ñoo xam ne dañ ne léegi il faut ñu def jihad daal di rey yéeféer yi yéen gis ngeen ñu leen di gëmloo ne ah gis nga sa situation bii nga nekk ñoom yii yi ñoo la ko teg tubaab bee la ko teg ndax bëgguñ leen alors ko xale bi bu xalaatoon waa ji jeune boobu bu xalaatoon xam ni ah non non non c'est pas eux hein c'est moi c'est moi c'est moi mais c'est moi boobu mooy yaayam ak papaam ci gannaaw parce que ñoom ñoo daw seeni responsabilité defuñ seen rôle de père de parent et de defuñu ko defuñu ci dara gone gi mujj nekk bombe en retardement il suffit gaa yooyu nu nuural seen kii ne leen ñi ñépp ay yéeféer lañ léegi nag ni ngay def arme yomb na la yow ci kayit yi nga nekk utal kii nga ñëw roose gaa yi mu jeex nga racheté wu pour nga racheté wu mooy foog nga rey leen allahu akbar ñu rey la nga dee nga dem aljana <laughs> xoolal rek image bii nii lii nii moo am lii may décrire nii xoolal presque jeunes yi ngay dégg ñu naan def nañ ay attentat sàngam ak mooy ne xoolal rek seen seen seen parcours bu ñu lay wax seen parcours il a fait prison il était il avait il était connu des faits de de banditisme de quartier yu mel noonu parce que uwe te koo ci xool ci ginnaaw dañ naan sa mère dafa divorcé woon ak papaam léegi ñoom ñoo yaayama leen yoroon walla iyaazu billaah loolu nag parent bu ne war na laa tiital lool bu dee mooy suñu jamono ji ndax loolu dafa mas a metti moo tax sayyidatu Asma moo xewoon jamono jooju mooy ne kenn nit surtout jigéen bi yor ay njaboot noonu day difficile moo tax mu tuddal yonent bi alayhi salaatu salaam seenu nekk li nga xam ne mooy nekk euh, jirim orphelin yonent bi alayhi salaatu salaam comprendre ne ko al aylata taxaafiina alayhim wa ana fi dunya wal aaxira ne sayyidatu asma al ayla ne yow li ngay wax ni yow ñàkk ngay ragal ci sa ci sa njaboot te xanaa xamoo ne wa ana man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waliyuhum maay seen maay seen kilifa maa yor seeni mbir maay seen tuteur fit dunya ci àddina wal axira ak alaaxira yonent bi alayhi salaatu nekk sa lool sa mbir jeex na. loolu tamit mooy waral ne mooy wan ne situation yu mel noonu bu amee société bi warula seetaan mooy euh, famille bi amoon nañuy xarit quand amoon nañ ñoo xam ne doon nañ compter ci ñoom bu méttee waruñoo dem bàyyi naan bon ndaw si nañ ko bàyyi rek il va elle va voir elle va voir avec les petits ah il va échouer elle va voir elle va regretter non bu fi nekk di xaar naan na ndax agré mooy buy regretter mooy xale yi ñoom c'est moom seen seen moo tax il faut mu am ñoo xam ne am yi nga xam ne ñu bañ a far fenn buñ ñëwee. fexe jouer rôle boobu bu ko man jàppale leen ndax bon am na cas yoo xam ne duñ ne bon c'est normal fase gi am ndax manu ci ñoo nekk mais loolu waru la tax ku nekk toog fële naan man sama yoon new ci sama bopp laa tal yow bu dee ne am nga possibilité dimbali ñooñu mais dimbali leen xale yooyu bu dee ne yow am na heure yoo xam ne yow dina la fekk sa kër te nga te ñoom mun ñu nekk ci yow nga leen di xamal yenn yi loolu man nga ko mais defal leen loolu nee ko ah, soxna si ni ñuy def man moom heure sàngam duma ko liggéey jour tel sama jour de kii la waaw jour boobu moom bu dee ne yow kiiwoo xale yi nee leen ni ñuy ñëw kër gi wala man man naa leen a jël si ku nekk def loolu mais ku nekk day toog bopp sa bopp def lu la neex bu yàqoo nag ñu commencé ci ginnaaw doomu diw yi ak ñoo réew. di xoolal li ñu def mais yow société bi euh, euh, euh, ñi nga xam ne ñoo war a yor yi du bàyyi ak yaay kese xeet la société bi la fa abawaahu boobu yonent bi alay saar saam wa kullu mawlidun yuladu yuladu ala yulidu ala al fitra yuladu ala al fitra ku juddu ku nekk day juddu nekk feuille blanche jullu ci li nga xam ne moom la buur yàlla moo ñaale doomu aadama ci ay qualité kantaa ñaari baayam muy yaayam ak baayam ñoom ñoo koy def yé juif wala chrétien wala yeneen yi sax ñoo koy def jullit mais loolu fa abawaaw boobu mais mooy société bi tamit waaw kon bu nekk dangaa war a jàppe sa mbokk comme sa bopp waaw bëggal sa bopp ndax doo gëm yàlla dëgg-dëgg lu dul nga bëggal sa mbokk li nga bëggal sa bopp comme ni ko alayhi salaatu salaam wax bu ko defee mbir yi mais kenn du ko def dañuy toog rek di xoolante toog di di enregistré rek di gis seen yi bu ñu demee nag di jëw di jëw waajeeg doomam yi doomam yi ñoo ñàkku yar ki yaru leen doomam ngay jëw def lu gën a garaaw def lu gën a garaaw te loolu dindiwul sa responsabilité nga waroon ko dimbali te dimbali woo ko waaw kon yonent bi alayhi ne ko al-aylata taxaafiina alayhim ana waliyuhum fi dunya wal aaxira yow asmaa looy ragal ci ñoom ti eh, eh, ñàkk moom ngay ragal ci ñoom tam man maay ki nga xam ne maa nekk seen kilifa seen tuteur àddina ak alaaxira Allahu akbar na ko noon imaam Abu Daawud soloo na ko ak imaam an-Nasaa'i raxmatullaahi alal jamii seydina abdallah bi ibn jaafar ku tabee la woon mais ku tabee tabe tabe la woon ku tabe tabe tabe la woon euh, yonent bi alayhi salaatu salaam aka bari woon lu mu ko doon yëkkati mook ñoom seydina abdallah ibn abbas ak ñoom alxasan ak alxuseyn waaw di ko yëkkati bu bu bu masoon a voyage ba ñëw voilà mu yëkkati leen te moom Abdallah ibn euh, Jaafar mi mook ibn Zubayri ñoom ñaar jaayante woon nañu ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni mu nee ci al-Mustadrak waaye bi sanadin da'if euh, ñu ñëw di jaayanteeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gis leen daldi muuñ yëga euh, tàllal loxoom ñu daldi jaayanteeg moom waaw ku leen soppoon la ñoom waa kër Seydina Jaafar moo tax moom Seydina Abdallah nee na yonent bi aleyhi salaatu bu ma soon a jóge ci tukki xale yi dañ ko doon dañ doon daw di ko di ko gatandu ci waa këram ak xale yi Medina yi tamit mooy tamit parent war nga fexe yow nekk koo xam ne xale yi dañ lay ñeme mais parent boo xam ne bu ñu déggee ne bàyyi joob bu xale yi déggee ne yaa ngi ñëw ñépp nag dañ doon def da doon fosax ne tekk taxaw yii mooy monsieur ñàngalkat dugg si na mu ngi agsi ñépp ne tekk ambiance bi ne selaw loolu moom baaxul ñëw di ñàngal salaamaaleykum eh naa def yeneen ci jàmm yooyu loolu loolu loolu kër bu demee noonu yonent mi alayhi salaatu salaam mu mësoon a jóge tukki xale yi dañ doon taw di ko gàttanu waaw mu ne benn bés mu daldi ñëw jóge ci tukki nee na man Abdallah am xale yi ñi ma doon sama moroom yi daal di may jiitu ci waa këram nee na mu daldi di may yëkkati teg ma ci kanamam nee na ñu indil ko benn doom ci doomi sayyidatu Fatima yi mooy sayyiduna al-Hasan wala al mu mu teg ko ci gannaawam nee nañu dugg ñoom ñett ci kaw waruwaay wi yonent mi alayhi salaam nekk seen diggante abdallah nekk ci kanam seydina alxasan wala alxuseyn nekk ci ginnaaw moom nag ah, seydina abdallah ibn omar radiyallahu anhu bu ko doon nuyu moom abdallah bi eh, da doon wax assalaamu alayka ya ibn dhil janahayn comme ne ci sax imaamu buxaari raxmatullahi alayhi naan ko yàlla na jàmm nekk ci yow yow doomi boroom ñaari laaf yi muy Seydina Jaafar ndax yonent mi alayhi salaatu salaam dane suñu boroom da koo soppil ñaari loxoom yañ dagg keroog ghazwatu Mu'ta ay ay laaf yoo xam ne moom lay naawe biir àjjana comme ni ko imaam Muusa ibn ba daal di soloowe rahmatullahi alayhi ni mu ko waxe moom waaye mooy lii day dëgëral waxu imam abdullah ibn omar bi nekk sax imaamul buxaari ndax bu dul woon ne lool am na mooy lan la kon lu tax mu naan ko yabna zil janaahayni assalaamu alayka yal na jàmm nekk ci yow yab na yow doomu zil janaahayni boroom ñaari laaf yi tabe nag liñ doon wax sànk tabe aka tabe woon ah. moo tax dañuy nettali comme ni mu nekk ci euh, euh, kii Ibn Asakir ci taarixu Dimashq rahmatullah alayhi mu ne dafa am benn kaw kaw boo xam ne dafa ñëwal temps bi Marwan mooy les waa Banu Umayya jiitee fële yore xilaafa bi dafa am benn kaw kaw boo xam ne dafa ñëwal Marwan Ibn al-Hakam moo ne woon le gouverneur de Médine Euh, ngir mu defal ko dara ndax dafa aajo woon soxla woon marwaan ne ko maa indana shay fa alayka bi abdillah ibn jaafar marwaan ne ko man de awma lu ma la jox awma lenn lu ma la jox li ma lay dénk nag demal ci abdallah ibn jaafar radiyallahu anhuma kaw kaw bi daal di ñëw ci moom dafa ñëw rek ba gis ko commencé di di dékkali na ay poème naan abu jaafarin min ahli beyti nubuwatin salaatuhumu lilmuslimiina tuhuuru abaa jaafarin danna alamiiru bimaalihi wa anta calaa maa fi yadayka amiiru aba jaafarin yabna shahiid alladi lahu janaaxaani fi acla aljinaani yatiiru aba jaafarin maa mithluka alyawma artaji falaa tatrukanni bilfalaati aduuru loolu la kaw-kaw bi doon wax mu ne ko abu jaafarin dafa gis seydina abdallah ibn jaafar mi nga xam ne moom la ko Marwaan ibn al-Hakam daldi yebal da koo gis rek ne Abu Jaafarin e yow daf dañ ko doon dàkk lool moo doon dàkkantalu Seydina Abdallah ibn Jaafar Abu Jaafar baayu Jaafar yow de min ahli bayti nubuwatin yow de moom ci këru nubuwa gi prophétie gi ca nga bokk waaw akbar ñi nga xamante ne salaatuhumu lil muslimiina tahuru ñoom waa ahlu nubuwa waa këru nubuwa gi nga xamante ne nii muy njabootu alayhi salaatu wassalaam ci ñoom nga bokk ñi nga xam ne seenu julli seenu ñaan ngir jullit ñi lool da leen di setal allahu akbar allahu akbar aba jaafarin danna al amiru bi maalihi wa anta ala ma fi yadayka amiru mu ne ko aba jaafarin man kaw kaw bi maa ngi lay woo ba léegi yow abu jaafar yëgal ne danna al amiru bi maalihi le gouverneur Marwan nay na ci alalam nee na ma amul dara waaye xam naa ne loolu waxin la kese mooy duma jox dafa nay ci alalam de wa anta kantaa yow abu jaafar di abdullah ibn jaafar ibn abi taalibin radiyallahu ankumaa wa anta yow alaa ma fi yadayka amiiru li nekk sa loxo moom yow yaa ko jiite yaa ko yor mooy ne yow moom du sa alal moo lay jiital mais yow yaa ko jiital sa alal yow yaa ko noot mais du alal jéela féete kaw ndax ku nit ku alal féete kaw lan lay def mooy du gaaw a joxe mais bu dee moom mooy mooy geste moom moo moo moo mooy kanam rey na ko amatu ko sax mooy yii nii joxe ko du dara du alal ji moo naan lay kii mu naan ah boo ma joxee tey di nga am problème de non moo tax mu ne ko wa anta te yow ala ma fi yadayka li nekk sa say loxo ci alal amiru yaa ko jiite du moom moo lay conditionné de abaa jaafarin yabna shahiid alladii lahu janaaxaani fi a'lal jinaani yatiiru mu ne ko Abaa Jaafar ba léegi maa ngi lay wooye Abdullah ibn Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anil jamii yabna shahiid yow doomi martir bu mag bi shahiid bu mag bi di Seydina Jaafar alladhi moom mi nga xam ne lahu janaahaani am na ñaari laaf comme niñ ko waxe sànk ci hadiisu Seydina Imaamul Buxaari bu Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu nga xam ne bu ko doon nuyu moom Abdullah ibn Jaafar mi da ko doon assalaamu alayka yabna dhil janaah janahayn Allahu akbar mu ne ko yow doomu shahid bi nga xam ne am na ñaari laaf fii a'lal jinaani nekk fa gën a kawe ca aljana ya yatiiru di fa naaw Allahu akbar aba ja'farin ma mithluka al-yawma artaji fala tatrukanni bil falati aduru mu ne ko ba léegi maa ngi lay woo di la dagaan di la tiis di la exposer sama situation man arabi bi kaw kaw bi aba jaafarin yow yëgal ne ma mislukal yow ma artaji yaakaaruma keneen ginnaaw yàlla ku dul yow kon nag falaa tatrukanni bil falaati aduuru waay waay bu ma bàyyi waay bu ma delese bu ma bàyyi ci àll bi may wër ngir faj sama aajo di wër jóge fii di wër rek di wër keneen Ah, bi mu waxee lool <laughs> mu ne ko ah yow kaw kaw bi de saara saqalu marchandise mi dem na de waaye fa alayka bir raaxila bi ma alayha gis nga sama warwaay wii géléem gu fa newoon ak li li li moom mooy da doon waajal ngir xadar dem fenn ak li nekk ci kawam yépp jëlal mu ne ko nag wa iyyaka an tuxdaa an sayf fa inni axadtuhu bi alfi diinaar mu ne ko nag gis nga jaasi gi nekk ci kaw bi ma lonk noonu ci kaw gëléem gi ak li nekk ci kawam yépp teggeeg matériel bagage yi ma waroon a voyager jëlal mu ne ko nag maa ngi lay attirer sa attention ci jaasi gi bu la kenn nax ndax jaasi ji nekk foofu ci ci kaw gëléem gi ngay gis maa ngi ko jënd bi alfi diinaar allahu akbar waaw mille dinaar waxoon naa la dinaar mooy entre cent cinquante ak deux cents euros mu ne ko man maa ko jënde cent mille mille mille dinaar laa ko jënde allahu akbar kon mu joxe mille dinaar te compte woo gëléem gi ak yeneen bagage yi ci ne mu jox ko ko noonu allahu akbar ay na saxaa kii kii xam nga ne ñii ñi kii tabe <laughs> mu daal di koy jox allahu akbar allahu akbar kon kooku mooy abdallah waaye nag baayam noonu la meloon de waxoon nañ la ko hmm baayam noonu la meloon Seydina Jaafar abul masaakin baayu pauvre yi comme ni Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu doon wax masumaa gis ginnaaw yonentu Yàlla sallallahu alayhi koo xam ne moo gënoon baax ci ñun ko moom bu ñu ma soona romb ñun waa ahlu suffa ñooy way ñàkk ñooñu ci muhajiruna yi da doon wax nañ dem kër ga lu ñu fa fekk nag buñ demee mu jox ñu ko bu dee ni cin yi sax ay yu ñuy yu ñuy xoosa ci nekk moo fa des mu jox ñu ko Allahu akbar Allahu te nag noonu la kiiwe woon mooy eh, leble ba pare moom bokkul ak ñi nga xam ne dañ doon leble buñ la lebalee xaalis di la taxaw wala foo leen gise ñu xool la bët boo xam ne day wan ne kii mu ngi may rappeler loolu même bu dee ne ku ñu lebal yow dangaa war ak bu bu fay jotee nga fay moo tax mas na lebal euh, Zubayr ibn al-Awwam moom Abdullah ibn Jaafar alal ju bari léegi Abdullah ibn Zubayr mi nga xam ne bi baayam génne àddina mu ne ko man gis naa ne yoreel nga sama baay eh, alal alfu alf mil mil ci alal ci diinaar mu ne ko waa mu ne ko eh, dana ko trouvé naa ci sama mbindum baay mooy ñoom dañ doon def testament di bind di kiy bind ndax on sait jamais kañ ngay dee comme ni ko alayhi salaam doon doon digalee xadis bi mu naan bu kenn ci yéen génn euh, euh, fanaan lu dul wasiyam mu def ko fi muy ci njegenaayam mu ne ko trouvé naa ci sama mbindum baay man Abdullah ibn Zubayr que ne yow anna lahu alayka alf alf que ne yoreel nga ko alf alf ci ay alal mu ne huwa saadiq wax na dëgg waaye ndeke Abdullah ibn Zubayr dem xoolaat affaire bi ne ah non man damaa juum li ma liire du noonu de du moom moo du sama moom moo yoreel sama baay mais sama baay ndekete moo ko yoreel alf alf mu dajawaat ak moom ne ko ayaaba ah, Jaafar wahimtu ah, mu ne ko damaa juum de Abu Jaafar Abdullah damaa juum xoolaat naa këy gi mais yow yow sama baay yow la yoreel loolu du yow yaa ko yoreel mu ne fa huwa ñeel na ko moom mooy gis ne new fa di protester non xam na ne kii dëggu na mooy ne dafa dafa gis ma mais bi mu ñëwaatee mooy bu man bu doon noonu la jàppe moom garaawul te après loolu après day bàyyi mu jàll waaw akbar am na benn nettali bu boroom kii Ibn Asakir mu ne dafa am benn benn ko euh, kii boo xam ne mooy ci ni mu ni mu tabe woon euh, dafa am benn jaam bu jigéen bu kenn gisoon bëggoon ko nag mais amul xaalisu ab jaam la buñ doon jaay mais amul xaalisu jënd ko mu commencé nar ko fitnaal lool moom mu daal di jënd jaam bi toppatoo ko ne ko man ngaa woo ko mu ñëw mu ne ko man ngaa kii ne ko man nga koo jël may naa la ko solal ko ay oor ak lu nekk ne ko may naa la ko léegi yal na buur yàlla baarkeel la ci moom waa ji ne ko ya ne ko ne ko yaw de laqad tafaddalta bi shay'in maa yatafaddalu bihi illa allah ah, defal nga ma ngëneel boo xam ne buur yàlla rekk ay defal loolu ngëneel gu toll noonu jaam waa ji dem yóbbu soxna si mu ne jaamam bi na ko jëlal miatu alf cent mille ci ay dirham nga yóbbaaleel ku nga jox ko ko bi mu ko ko bi mu demee jox ko ko waa ni mais la in wallahi wa'idna na'im al-akhirah faqad ajjalta na'im ad-dunya ñun de waaye waay waaye yow Abu Jaafar yow Abdul Zay Abdullah Jaafar waaye waaye xëccal nga ñu gaawal nga ñu na'im ad-dunya waaye xéewalu àddina yi allahu akbar mooy ay moom moom moom ay ngëneelam ci surtout tabeek jikko ju rafet du jeex du jeex du jeex moom nag dañoo dañoo wute ci kañ la génn àddina am na ñu ne comme l'imam al-Waaqidi wax ak az ñoom dañ ne l'an quatre-vingt la génn àddina ginnaaw gàddaay alayhi salaatu wassalaam imaam al-Madaini ne non wala quatre-vingt-cinq la génn àddina imaam Abu Ubayd ne l'an am na sax ñu ne l'an ci la génn àddina moom Seydina Abdallah ibn Jaafar ibn abi taalibin radiallahu taala anhuma kantaa beneen frère bi muhammad ibn jaafar radiallahu taala anhu ñoo waxoon nañ la ne am na ñu ne moom la njëkk tudde seydina muhammad yonent mi alayhi salaatu salaam ci lislaam ci ñi nga xam ne ñooy ñi gàddaay ci ñi gàddaay voilà loolu laa fàttoon préciser ci muhaajiruuna yi voilà euh, moom ñu ngi ko doon dàkkantale abul qaasim comme yeneen bi aleyhi salaatu salaam imaam al-Waaqidi nee na euh, moom moo dencoon Umm Kalthum bint Ali ibn Abi Taalib ginnaaw Seydina Umar ibn al radiyallahu anhu moom moo dencoon kooku muy Umm Kalthum Umm Kalthum gisoon nañ ko ci nisaan xawla rasul nekkoon soxna Seydina Umar ibn al-Khattab doomu Seydina Ali ibn Abi Taalib la woon nee ginnaaw Seydina Umar moom moo ko dencoon di Muhammad ibn Abi ibn Jaafar eh, moom nag am nañu ne Tustar la génn àddina fa lañ ko faate ci xare am nañu ne noonu moom dund na ba fekke woon xareb Siffin mook Seydina Ali àndoon na ci am na sax ñu ne foofa lañ ko faat am ñu ne non kenn faatu ko foofu kenn faatu ko foofu moom ak frère bi ndax xam nga sayyidatu Asma seen yaay te loolu waxoon nañ ko mooy eh, xam nga naa Jaafar moo doon boroom këram sëy naa Jaafar bi mu génnee àddina Seydina Abu Bakar moo ko mujj denc moo mujj nekk boroom këru Sayyidatu Asma bint Umays mu am ak moom doom ju tudd Muhammad ibn Abi Bakr Seydina Muhammad ibn Abi Bakr euh, après bi Seydina Abu Bakar génnee àddina Seydina Ali di frère petit frère Seydina Jaafar radiyallahu anhu daal di denc Sayyidatu Asma ginnaaw Seydina Abu Bakar am nag moom tamit ay doom léegi nag frère boobu kon nga gis kon mook Seydina Jaafar am nañ doom ju tudd Awn Muhammad ak Abdullah mook Seydina Abu Bakar Sayyidatu Asma bint am naa doom tudd Muhammad Seydina Muhammad boobu kon mooy Asma bint da gis am na Seydina Jaafar ku tudd Muhammad am Abu Bakar ku tudd Muhammad ñoom ñépp di doomi Asma bint Umays radiyallahu anhuma léegi nag am ñu ne non non non moom àndoon naag frère am bi petit frère boobu bi Muhammad ibn Abi Bakr te ñu bokk yaay. bi mu nekkee misra mooy ndax dafa jiite woon misra muhammad ibn abi bakr ndax moom foofu lañ ko faate sax muhammad ibn abi bakr doomu sayna abu bakar misra foofu ñu ne foofu la nekkoon moom muhammad ibn jaafar ñoom ñaar foofu foofu la newoon ak frère boobu waaw bi nga xam ne ci lañ faat frère petit frère am bi di muhammad ibn abi bakr moom sayna muhammad ibn jaafar eh, mu daal di daw dem palestine mu daal di dem kenn ci nijaayam yi bokkoon ci waa xasam mu daal di koy protéger ci Seydina Muawiya ba bu mu ko def dara voilà euh, ndax moo tax bu dee ne lii nii wax ji dëgg la mooy ne kon moom faatuwul euh, tustar faatuwul si loolu ci moom moo tax dañu wute kañ la génn àddina moom seydna muhammad ibn jaafar radiallahu taala anhu wa an axiihi abdullah wa anna bihima wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahuma wa mawahuma